wa id qaala ibrahimu rabbi arinii kayfa tuxyi lmawtaa qaala awalam tu'min qaala balaa walaakin liyatma'inna qalbii qaala faxud arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'alaa kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tiinaka sa'yan wa'lam anna Allaha 'aziizun hakiim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax laaya bi nga xam ne mooy ñaar téeméer ak juróom benn fukk mu ne wa id qaala fàttalakul bi nga xamante ne nii ci la wax ibrahimu di sayyidina ibrahimul xalil alayhi salaatu wassalaam mu ne rabbi ee yow sama boroom arinii waay yal nga ma wan kayfa ana naka tuhyil mawta ngay dekkilee yow borom bi tabaaraka wa ta'ala ci sa kattan ñi nga xamante ne mooy ñi dee ak li faatu nan ngay def ba dekkil ñi dee loolee laa bëgg nga wan ma yii man seydinaa Ibrahim alayhi salaatu salaam daal may gis léegi nag bi mu waxee lool xaala boromam ne ko awalam tuumin ne ko ah Ibrahim alayhi salaam moo da ngaa gëmu gëmoo ne lool maa koy def ah maay dekkil nit ñi mu ne ko xaala moom Seydina Ibrahim ne ko alayhi salaatu wassalaam balaa ah kay gëm naa bu baax de walaakin waaye li am ba des mooy li yat ma inna qalbi dama koo bëgg pour nga wan ma ko ngir sama xol gina dal ci borom bi tabaaraka wa ak kattanam ak sañ-sañam ak man-manam léegi nag loolu la moo taxoon mu ne wa kadhalika nuriya ibrahimu malakuta samawati wal ard waliyakuna min al muqinin mu ne woon ko noon lañ doon wane seydinaa ibrahim malakuutuk moomeeluk yàlla gu yaatu gi asamaan ak suuf bu dul woon dara sax ngir mu nekk bokk ci ñi nga xamante ne nii ñooy ñooy ñooy <coughs> am ak kóolute gu jéggi dayoo kon nag loolu lay wax fii moom lañ la waxoon ne ci laay ñu génnoon bu dee nekk ne Seydina Uzayr la ak ñooñu alayhi salaam mooy comme lii rek la. walla nekkul da doon sikki sàkka léegi nag suñu boroom nag di ko wan nag kon nag comme ni mu wane woon waa jële moom kay moom da koo faat ba pare dekkil ko. téeméeri at door ko koo wan waaye Seydina Ibrahim alayhi salaam bi mu waxee loolu suñu boroom ne ko xaala mu ne ko fa xud jëlal arbaatam min at-tayri ñeenti picc yoo xam ne dañoo wute léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim kanta ñaata picc yooyu ñoo doon yan picc loolu moom wax dëgg yàlla boo demee ci kutubu tafsir wax ya bari na fa ñii ne mooy liiw ak liiw lii ba lim ku nekk lim nga ñeent waaw wax ya bari na fa daal waaye loolu daal taxu ñoo jóg en tout cas daal li ñu leer mooy li nga xamante ne nii ñeent picc la ko ne jëlal de fa fa fasurhun fasurhunna ilayk nga daal di leen jengal ci yow mooy nga daal di leen faat daal di leen daggaate daal di leen jaxase walla nga boole leen ñoom jaxase seen yàpp ak lépp ginnaaw bi nga leen faatee ba kii leen nga daggaate leen daal leen jaxase fasurhunna ilayka thumma ja'al ba pare nag nga jël def leen ay saam def leen ay danq ay léegi nag nga def leen ñeent yoo xamante ne nii nga teg fu nekk thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna a bu bu paree nga jël ay ay partie ci la nga la nga dajale jaxase leen ci picc ya nga xam ne ñoom daal di nga leen dog après daga daggaate leen ba boole leen léegi nag nga teg ci montagne bu nekk nga teg fa benn partie ci loolu na la ci benn wàll nga teg foofu la ci montagne bu ne léegi nag ñaata montagne lañ woon loolu it boroom xam-xam ni dañ cee wuute am na ñu ne ñeent am ñu ne noo ëppoon na ko waaye daal wallahu ta'ala a'lam léegi nag ñu teg ci montagne bu nekk mu teg ci dara mu ne ko nag boo defee lool ma ginnaaw gi doxoon na woo leen mooy picc yi picc yi picc mu nekk bu doon par exemple ñi nga xam ne dañu ne mo <laughs> mooy <laughs> voilà mooy bu ñu dina woon waa picc bi mooy taawus comme taawus waa am ñu ne ak ak ak ak kii ci la woon <coughs> ginaar voilà muy siq am na ñu ne loolee ci la am ñu ne mooy ganaar it ci la dajaaja dajaaja bu bu sindiya bi quoi léegi ak yeneen ak yeneen en tout cas bu doon dañoo jël comme ñu ne du fa jël tey bu ñu ne woon pigeon par exemple mu jël pigeon bi ne pittax wala xati. Ah? teg fee jël ganaar teg fee mooy mooy da leen a daggaate jaxase leen léegi nag moom bu ñëwee ba daggaate leen ba teg ci montagne bu nekk comme que ñeent la par exemple buñ ne woon pigeon la woon ak muy muy xati ak li nga xamante ne mooy ganaar ak li nga xamante ne nii mooy céeli ak baaxoñ léegi nag day taxaw ne baaxoñ ñëwal voilà léegi baaxoñ ñëw mooy mu gisaat yàpp yi di defarwaat yàpp baaxoñ bi kese jóge fii jóge fu nekk ci ci ci taa bi ci tay saa sa yim def ah taa yim def mooy say yi mu def yu wute yi te jaxase leen bu nekk yàpp la fa nekk baaxoñ di fa jóge di dajale geneen yi ba ba composé waat daal di ñëw fekk si kon di dox di dox mooy yaat yi naka dinañ la dikkal sans yaa di dukkat léegi mu wax kon baaxoñ ñëwal céeli ñëwal yow ganaar ñëwal yow mi nga xam ne yaay xati ñëwal bu nekk def noonu lépp daal di composé wu waat loolu la koy wax ne ko yaatii naka san ya waalam ta xamal ne anna allah dollil xam ke ne boroom bi tabaraka wa taala yow yaa xalil alayka salaatu wassalaam azizun mooy ki noot ci nguuram hakimun mooy ki xereña yatte léegi nag mbir maa ngi noonu le kon mooy mbir yi lii lépp boroom bi lenn la fiy jàngale mooy kattanam man-manam bu ségg fi jéeg gën a dayoo ci lépp lu nit mën a xalaat te tamit nit ñi li ñu foog ne mooy ne lii dafa jafe voilà non yu ñu gaañoo ñi faatu ñépp yow ñaata siècle xoolal yow ñoo xamante ne xamatuñ fan lañ féete ñoo lan la leen borom bi tabaaraka wa taala quoi di dajalee ëllëg loolu war naa jaaxle ah, ah non ñu ne loolu ala kulli allahu ala kulli shay'in qadir comme niñ la waxoon innama amruhu comme ni mu ko waxee woon te suuratu yaasin dëgg dëgg mbiram da nekkul ida arada shay'an bu nam benn mbir yaquula lahu da koy wax ku nekkal fa yakun mu nekk de kon nag muy continuer mu ne masalul ladina misaalam gaa yi nga xamante ne ni yunfiquuna ñooy dépenser amwaalahum seen alal yi fii sabilillahi ci yoonu borom bi tabaraka wa taala muy chantier borom bi waaye bu jihaad taxawee waaye lépp yoonu yiiw yoo xamante ne suñu borom tabaraka wa taala daf ci xemmem loolu jaam yi ñu daal di ciy def seen alal mu ne kiy def loolu le kamathali habba gis nga koo këlee bi mooy mooy mooy dépassam googu muy def day mel ni misaalam benn pepp boo xamante ne nii moom la baykat bi daal di suul ca suuf sa ba nawet bi ñëwee am batat moom bale nag gis nga kekki pepp boobale muy benn benn pepp par exemple dugub wala benn pepp ceeb wala benn pepp sorgho wala basi boo xam ne moom nga ji moom nag am batat mu daal di sax mu daal di màgg daal di sax samba daal di bi mu génnee ah daal di focc daal di jur sab'a sanabila sanabila mu daal di génne li nga xamante ne nii mooy ba taw ba ñëwee naaj weeg yooyu yépp ba mu baax mu daal di jóg daal di commencer di di di pousser di jóg léegi nag génn li nga xam ne mooy juróom-ñaari ay épis yu gub muy gub yi nga xamante ne nii moom la dugub yi di nekk lool mooy épi fii kulli sumbulatin ci épi bu nekk mooy gub wu nekk mi atu habba mit gu gub bu nekk am na téeméer li nga xam ne mooy ay pepp te yow benn pepp nga dugaloon lii moom baykat yi xam nañu ko bu baax wallahu te borom bi tabaraka wa taala yudaa'ifu moom de mooy fulandi di multiplier liman yashaa ku ko soob wallahu te borom bi tabaraka wa mooy ki yaatum gëneel bi mu ne alladina gaa yi nga xamante ni nii nag yunfiquuna ñooy dépenser seen alal amwaalahum seen alal yi fii sabilillahi ci yoonu borom bi tabaraka wa taala waaye summa ginnaaw gi laa yutbi'una ñoom nag duñu doog duñu tofale te duñu def mu topp ci seen mooy joxe ba pare yow la ngay joxe nga topp nga toppale ko ay wax yu ñaaw mu ne déedéet déedéet moom summa te ginnaaw ñii laa na du ñu toppale de maa anfaqu la nga xam ne moom lañu ñu man nan mooy nekk fi di ñaax waajikaay xam nga ne mos bu dul woon man bés sàngam xam nga ne war nga maa sant bu dul woon man def ko ngir puukare wu quoi wala ada ak yooyu ak tamit di jaay ne yow borom bi mel ni yow borom bi yow yaa am gëneel ci kaw borom bi ka voilà moom doo moom mi ne def leen man na def lii ko nag boroom bi dafa ma war a xamal ne man vraiment du ma non non non al man loolu baaxul. voilà mu ne kon summa ginnaaw gi laa yëpp baaxu na du toppale li nga xamante ne mooy seen joxe jooju ñu joxe de dépenser man nan mooy nekk daal di ñaax waa ji naan ko mo xam nga ne bu dul woon man man maa la dimbali ëllëg bu démb bu woon man mu ñaaw de waaye yow maa la dundal bu dul woon man tey xam nga démb mooy nga fande loolu moom dafa xaram nag voilà di ko wax ngir nag toj xol waa ji tamit wan nit ñi que ne waa ji nii bu mu fi nekk di rëy di kii quoi sinon man maa ko yor quoi ah, bu leen jàpp ne waa ji dara la man nii maa ko yor suñu boroom ne loolu nag mooy yooyu bu duggee ci sarax day yàqu moo tax mu ne ta à condition que ñuy dépasser ci yoonu yàlla du ñu def lii ah yow defal nit dara di xaar ëllëg voilà yow bu la meree rek wala nga génn fii ba nga koy nuyu gisu la fayu la wala nga woo ko ñaari yoon jotoo ko bàyyi ko message liiru ko boobu ba léegi nga mer naan nii la mel di wër di ko jéebaane naan tax pourtant maa koy dundal sawaay bu woon man cent euh, tabaski tiw tabaski budul woon man du tabaski keroog ak yooyu dem di ko jébaat rek koo xamal ne la nga defoon tus baaxu ci moo tax suñu boroom ne summa laa yutbi'una ma anfaqu mannan wala ada wala ay lor mu lor yi mooy loolu rek di wax ay wax yu ñaaw ci ki nga xamante ne mooy faqiir bi di ko wax dimbali ko pare ak ku man di doon nga dimbali ko jamono jam sonne ak yooyu nga ñëw di ko jébaane wala nga ñëw secret ba nga xam ne daa amoon problème ñëw tiis la ko bëggul kenn xamal ko loolu suñu borom ne loolu lépp lor la kon nag ñi nga xam dañuy dépenser seen alal yi ci yoonu yàlla te duñ ko toppaleeg li nga xam ne di ñaax nit kéeka di ko lor wala hum mu ne ñooñu ñoom ajruhum ñeel na leen seenu payde inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim te amuñu dara lu ñuy tiit ci li ñëm seen kanam de wala hum yahzanun te amul lu ñuy njàq ci li nga xam ne moo weesu ndax lépp la leen borom di tabaraka wa taala di saytu li jéggal te tamit saytu seeni mbir wallahu